A'uuzu billaahi mina shaytaani rajiim. Bismillaahi rahmaani rahiim. Wassalaatu wassalaamu alaa rasuulillaahi wa alaa aalihi wa sahbihi wa man waalaah. Ammaa ba'du fayaquulu Allaahu tabaaraka wa ta'aalaa fi suuratil Baqara baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim wa id qultum ya muusa lan nasbir cala tacaamin waaxidin fadcu lana rabbaka yuxrij lana mima tunbitu alardu min baqliha wa qithaa'iha wa fuumiha wa cadasiha wa basaliha qaala tastabdiluuna alladi huwa adnaa billadi huwa xayr ihbituu misran fa inna lakum maa saaltum wa duribat calayhim addillata walmaskanatu wa baa'uu bigadabin min allah dalika bi annahum kaanuu yakfuruuna bi aayaati allahi wa yaqtuluuna annabiyiina bi gayri alxaq dalika bimaa casaw wa kaanuu yactaduun kon suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaab juróom benn fukki baak benn mu ne wa id qultum ba léegi mu ngi ci nettali waa banu israil ñi nga xam ne waxoon na leen alayhi salaatu wassalaam ne leen <clears throat> fàttale ko leen xéewal yi nga xam ne moom sama xéewal yi ma dotti ci seen kaw ak tamit njombe yi ngeen fi def ma daal di leen jéggal bàkkaar yi nga xamante ne nii mooy yàlla yi nga xamante ne bu nekk waroon na leen a alak waaye boroom bi tabaaraka wa taala ci mbaaxam ak ci yi nga xamante ne ngëneelam mu daal di leen jéggal mu ne wa id qultum mu ne fàttaleku leen ci yi ngeen defoon ci yu garaaw yi ngeen defoon ba léegi wa id fàttale ku ngeen di ngeen waxee yaa muusa naan seydinaa muusa alayhi salaatu naan ko la lan nasbir ala taamin waahid ne ko waayow ñun daal ñun mënatuñoo muñ ci benn plat daal oh, man nag salwaa kese man nag salwaa man nag salwaa kese ñun daal fii mu ne moom changel ñu li nga xam ne daal mooy habitude alimentaire xam nga nit moom fuuy da koo gaaw a yomb mooy bés nga bu ko borom bi xéewalee dara day dem ba ci biir naan bar naan bëggatul lii naan bëggatul lii walla naa seeti leneen quoi ñoom man na jeeg salwaa ji suñu borom moo leen ko doon wàcce muy jóge ci asamaan yi la leen ko doon joxe loo xam ne bu ñu sonn du mooy dangay toog li nga war a dundeek yépp borom bee la koy wàcceel ci asamaan ñu mujj ne yii daal soxlawuñ yi quoi ne yaa Muusa e yow Muusa alayhi salaatu wassalaam lan nasbira ñun de nekkuñu di muñ ala ta'amin wahid ci benn plat muy man nag salwa kon nag léegi daal liñ lay wax mooy fad'u lana rabbak ñaanal ñu sa borom ñaanal ñu du nga waxal ñu sa borom daal daal di ñu leen daal di ñu koy ñaanal ne ko <clears throat> lan lay def yuxrij lana mu daal di ñuy génneel mimma tumbitu li nga xam ne moom lay saxal al ardu suuf si ñun daal liy jóge ci suuf si te ñun nii ñu ciy sonn di ko uti ñun loolu daal liñ bëgg daal wala min baqliha ci li nga xamante ne daal mooy génn ci suuf si daal ci li nga xamante ne nii ñun daal lool lañ soxla nga xamante ne nii moo ciy génn min baqliha ci li nga xamante ne nii mooy yi nga xam ne ñooy sax ci suuf si ñun daal loolu lañ bëgg bu ko defee daal mooy li nga xam ne mooy légumes yi mooy baqaliha wa li nga xamante ne nii yooyu daal mooy légumes yi wa qithaiha ak li nga xamante ne nii mooy concombre yi wa fumiha ak li nga xamante ne nii mooy mooy li nga xam ne mooy <coughs> laay mooy euh, voilà mooy laay moom la ñuy wax mooy laay voilà laay mooy fuum mooy fuum tamit waaye am na ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñu ne fuumiha mooy xinta mooy orge la orge la ñuy wax walla ne loolu it dañoo bëgg daal lool daal nañu ciy génneel loolu du jóge ci suuf si walla kon daal wax nañ leen li nga xam ne ñun moom lañ bëggagul ci légumes yi daal ak concombre yeeg ak li nga xamante ne laaj yeeg yooyoog ak li nga xamante ne nii kon waada siha ak li nga xam ne mooy lentille yi wa basaliha ak li nga xamante ne mooy soble si loolu daal ñun daal loolu la ñu bëgg moom daal lañ bëgg di ko bayal suñu bopp kantaa man nag salwaa moom na ko tege ni ndee moom borom bi tabaraka wa taala wal iyaadu billah qaala bi ñu waxee lii nag seydina Muusa alayhi salaatu wassalaam ne leen atastabdiluuna waa yéen da ngeen di échanger di soppi bëgga a weccoo alladi huwa adna weccoo li nga xam ne moo gën a suufe billadi huwa xayr weccoo kook li gën yéen man nag salwaa moo gën ci yéen loolu leen borom bi defal du ngeen ci am benn coono kenn du toog naan way suba sama tool beeg taw bi baaxul ak wala kii booy way arrosé bi ma ko arrosé woon baaxul wala gunóor yi yàq nañ sama tool bi yooyu yëpp doo ko wax te doo <coughs> na ngeen di toog alhamdulilah affaire yi di wàcc borom bi defal leen ko léegi ngeen ne yéen loolu nañ ko leen ko borom bi téyel léegi génneel leen ay légumes ki concombre ak ay laaj ak ay li nga xamante ni lentilles yeeg soble yi ah loolu ngeen bëgg wala orge yi hinton yéen da ngeen di soppi daal daal di soppi li nga xamante ni boo gën a néew soppi koog li nga xam ne mooy li gën ihbitu misra ihbitu léegi nag wàcc leen misran fi nga xamante ne mooy fii boroom xam-xam yi am ñu ne mooy dëkk bu mu nekk rek mooy diñ nee ci seen téyu boobu nga xam ne bañ leen ne dugg leen al ardal muqaddasa comme niñ ko gisa woon ne leen ngeen booy dugg te ngeen wax xitta ñuy wax leneen naan fii ay xawman dafa nekk ay nit ñoo xam ne ñu ñun nag du ñu fa dugg yow borom bi waxal yow Muusaa waxal sa boroom ne ko dara lañ fa dul dugg aleyka salaatu salaam lu dul yéen ñaar ngeen dem xeex xeex bi bu ngeen gañee ñun ñu ngi fii daju di leen xaar léegi nag suñu boroom nag ne woon nag fa innaha muharramatun aleykum arbaina sana ne nag gis nga dëkk bii muy alqudsu sharifa muy alqudsu sharif muy Jérusalem gu tedd gii iliya daal dinañ leen koy xaraamal du ngeen fi mën a dugg juróomi lii ñeenti ñeent fukki guddi yi at du ngeen ko man muy 40 ci loolu lañ ne woon ñu ne leen nag ihbitu aywa wàcc leen misra am ci boroom xam-xam yi ni ñooy misra gële mooy Égypte gi nga xam ne xala Firawna ne woon muy Égypte gi ñu xam am ñeneen ñu ne déedéet ihbitu misra mooy wàcc leen rek ñu benn dëkk dëkk boo du bu mu dëkk dëkkoo rek fa inna lakum ay wan ak ñeen la leen maasaaltum li ngeen ñaan mooy à partir de tey moom man nag salwaa dootu ngeen ko gis borom bi dootu leen wàcceel dara léegi nag dañ dañ ji leen ngir nag ngeen dem ci suuf si léegi nag mooy xam ngeen lii xew ci suuf si mbay moom léeg-léeg mu dox léeg du dox voilà kon mu ngoo mu ne nag wa duribat ñu daal di sadd daal di teg alayhim di seen kaw ak dillatu ak toroxtaange wal maskanatu ak ak aajowoo ñu nekk ñoo xamante ne nii nag mooy ginnaaw ba nga xam ne ci lañ leen di defal ay loo xamante ne doonuñ ci woon sonn ñu ñëw di laaj yoo xamante ne nii lim leen jural mooy li nga xam ne mooy ak dilla ak toroxtaangeeg wàcc ak liggéey ba sonn ba tas ci loolu lañ mujj nag léegi nag loolu la suñu boroom tabaaraka wa taala naan wa duribat kon ñu daal di sadd alayhim ci seen kaw al-zillatu li nga xam ne mooy ak coono akuk toroxtaange wal maskanatu akuk ñàkk di leen dal nga xamante ne ak aajo ci loo xam ne aajo wuñ soxla wuñ woon benn coono def ko ngir am ko waaye ak torox daal di leen koy teg waxoon nag la ñu nekk ñoo xam ne saa su ne dañuy aajo woo ku leen jàppale sinon ñoom kese seeni mbir du dox wax nañ la loolu nag suñu boroom waxoon na ba yawmal qiyam moo tax ba léegi boo gisee état d'Israël bu ci tubaab yi jàppuloon état boobu du taxaw du taxaw mukk il faut am ñu ci jàpp ndax loolu la boroom bi tabaaraka wa taala daal di teg mu ne wa baa wuñu daal di dellu bi xadabin ci ci mer min allahi gu tukkee ci boroom bi tabaaraka wa taala zalika lii boo gisee lii nag ñu li waral lii mooy bi annahum ndax ñoom kaanu dañoo nekkoon ñoo xam ne yakfuruuna bi ayatillah dañ doon weddi ñi nga xamante ne nii mooy laayay borom bi tabaraka wa taala wa yaqtuluuna ba pare yemuñ ci loolu de ñuy rey na yonent yi alayhim salaatu wassalaam bi ghayril haqq ci loo xam ne teguñu ko ci dëgg comme ni nga xamante ne nii noonee lañu faat seydina Yahya alayhi salaatu wassalaam daalika loolee daalika lii boo gisee ma teg leen lii lépp bi ma saw ci sababu li nga xam ne moom lañu moy seen boroom ak seeni yonent alayhimu wassalaam wa kaanu te ñoom yahuud yi nekkoon nañ yaataduuna doon jéggi borne yi yi nga xam ne dëxali borom yi ne bu ko kenn jéggi dañ ko doon jéggi di ko def mu ne innal ladina mu ne kàntaa gaa yi nga xamante ne nii amanu ñoom ñoo gëm walladina haadu ak ñi nga xam ne ñooy yahuud yi xam nga haadu yahuud yi am na ñoo xamante ne nii dañ ne mu ngi jóge ci turu ka nga xam ne mooy doomu Seydina Yaaqub yi alayhim salaatu wassalaam ka ca magoon di yahuuda ñu ne ci moom la tur ba jóge ci lañ leen tudde ñu naan yahuud am ñu ne noonon mooy inna hudna ilayka mooy ñu ngi tuub dolli ci yow comme que dañoo defoon ay bàkkaar yu bari saa su ne suñu boroom di leen delloo ci seen ci boppam loolu fa la seen tur boobu jógee moo tax ñu leen di wax ñi nga xamante ne nii mooy yahuud yi kon nag mu ngi noonu le mooy ñi nga xam ne dañoo tuub dellu ci seen boroom looloo tax comme hudinaa hudinaa ilayk naka noonu la kon mu ne walladina haadu ak gaa yi nga xamante ne anna alladina aamanu mooy ñi gëm yonent bi sallallahu alayhi wa sallam walladina haadu ak gaa yi nga xamante ne nii ñoom dañoo nekkoon ay yahuud waaye ba pare nekk ñoo xam ne dañoo mujj lan def lii waroom bi di wax ci kanam wan nasara ak ñi nga xam ne ay nasaraan lañ nekk les partisans de Jésus de Nazareth di Seydina Isa na bu dëkkoon dëkk boobu ni Nasiriya ñu ko doon wax naan ko Jésus de Nazareth wala Isa an Nasiri ñu ne ko am na ñu ne foofu la jóge loolu benn wax la waaye am na beneen wax bu nekk ndax li ñuy jàppalante comme na mu waxoon ne yaa ay yaa yaa mu leen waxee lil hawaariyiina man ansaari allah moo ana kan mooy ki nga xamante ne moo may jàppale man Isaa mi alayhi salaatu wassalaam dimbali ma ñu dem ci yàlla ñun ñépp ñu nekkoon kon wan nasaara ñoom ñooñu ñooñu tamit wasaabina saabiini gisoon nañ leen mooy ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo génn parce que sabaa mooy koo xam ne dafa génn ci diina dem ci beneen jéng jëm ci beneen loolu moo tax waa kuffaaru Quraysh nii képp ku ma soon a gëm yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu la doon woonaan sabaa waa ji dafa jéng bàyyi fi suñu diine maam yi dem ci diine yu bees léegi nag saabi iina yi waxoon nañ la am nañu ne xeet lañ ci nasaraan yi am ñeneen ñoo xamante ne nii dañ ne ak ñoom diggante nasaraan yi ak majuusi la am ñu ne non ñoom diggante yahuud yi la ak nasaraan yi am ñu ne comme majuusi la am ñu ne non ñoom ab pàcc la boo xamante ne nii ci yahuud yi lañ bokk léegi nag dañuy jàng ñoom nag sauf ko ñoom dañuy jàng zabuur la ñuy jàng ak yooyelee am ñu ne dañuy julli ñoom malaaka yi lañuy jaamu walla ba pare di jàng li nga xamante ne mooy zabuur wallahu ta'ala alam kon wasaabiina mu ne ñii ñépp nag man amana billah mooy ñi nga xam ne dañoo gëm yonent mi alayhi salaam képp ku deewe noonu gëm waaye yahuud yeek chrétien yeek maju ak sabiyen yi képp koo xam ne nangu ngaa gëm yonent bi gëm yonent yi fi jaaroon yépp billaahi gëm yàlla wal yawmil aaxir ak bés bu mujj ba wa amila saalihaata mu jëf lu baax